suratu yaasin saaru yaasin makkee ci kañ makkee makkee ci kañ makkee ilaa qawlihi wa idhaa qiila lahum anfiqul aaya aw matan yaasin isna taane wa samaana naag juróom ñett fukki aaya dañ ci saabe saaru yaasin juróom ñett fukki aaya la ak ñaar roke ci ngeen leen lu bari daa ci jibaay saar yu bari ngeen liñ ci wax dañ ko topp lu may saar yu néew Ixlaas Kaafiruuna ak Yaasin ak Mulk tabaraka muusi ak tëkkat yaasin moom hadiisam bi wér de yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na jàng leen yaasin ci seen ñëw ndax nii bi jàng moom yaasin yàlla dana xoyofal ci moom bu wér de nee na ku jàng yaasin ngir sax ngërëmal yàlla yàlla dana la baal say bakkaat te du doogale lépp lu nekk am na xol xolal alquran moo di yaasin ku jàng yaasin benn yoon nee na ku jàng alquran fukki yoon yonent nee na am na saar woo xam ne dana ramu saaro moo di kan moo di wan moo di yaasin de mu ne jàng baaxul ku jàng ak ku koy déglu yëpp ci tawreet jàng yaasin jooja aajo dana faju nee yàlla dana ko yombalal bëccëgam ko jàng ci ngoon yàlla dana ko yombalal guddeen bu jàng ci julli yaasir ci jaam raxas ko saafaraan naan ko yàlla dana gindi xolam bu wow su fekkee dafa bëgg xolam nooy gindi nangu ay yaat xol ba dana nooy bu jàng yaasir ci guddi àjjuma boo xëyee yàlla baal nga ko mbooloo yu bakkaar bu dugg ci dugg jàng saaru yaasir yàlla dana xoyofal mbugal ci mbooloo ñu dugg ba leneen yaasin li ma korea yeneen gàtt gàtt bi daal yaasin yi ko jànge rek muy doole yaasin yaasin laa alam bi muraadi alquran yi dañu naan alquran ala tiini ka def suñu kalañ ne ñu ne ka naka yow ameen ma sañ a dina suñu ñu ñu ñu yàlla wax na teg seen mbir itam ne yonent yàlla Muhammad yàlla ko yoni da ak yonent la de ala siraati ci yàlla sax muy da aji kon ci aji bi waxale aji na ci ci waram rayu bi daal yi yaram ay mbir suuf rek it na nga ragal loo xamoon ay maam te doo adeeku daa baaxoon ay baay seen boobu ñoom xaalis la ma koy sàggal nañu de ndax xaw a war aw xaw lu baax a dugal baax a tamit si gën bëri seen boobu ñoom laaj yi ñu ngi gëm di ñu de naan ak tamit daa naa def moom si anaa koy si loo seen ak laalan ay gax de dañu ne ñoom yokk ya ñu ngi boole la loolu la saa ne gën di soxla ne boobu ñoom mbokk moom ñu ngi seen ñu ngi ñu rek waaw dañu ne gax dañu si ñu rek mën a fëgg وجعلنا لهم من بين أيديهم سترا قدام وأيدي جبل ومن خلفهم ñu def ci gannaaw seen waaye ci doon aji ci gërëm daa xëy na am tamit muur leen foofu ñoom laay tëjee ci kii rek moo tax ñu ñëw ci seen njëkk ba xoolaan ak yéen wala aleen ci ñoom àndal tam waat nga leen am nañ suñ gërëm yi koy waat la leen laay ñu ñu def kii rek ñu ma suñ gërëm naka dina waat dana dégg waat waxal ci yaakaar ragal rahmaani ak yërëm dafa saa dugg fàttali ba def ci xamal ko ñaq rek ci baawaay bi nag waaw tey ngir mu daal di fekk te mooy aljana de. am na yéen a ngi tudd loolu almaa taawaay de wala subu te dana bind ci lay ma ko ma xam dama leen ci daloon ci leen bind ndëri yu rek danaay. waaw saara wu ati jëyee seen. waaw xëy naa takk nañu ci seen lépp lépp. waaw xëy naan ci téere. te ci ñu bugg aji jëlande te lay ma ko fe. waaw masalul léeb asaabal xariti waram dëkk ba rek déebale ñoom Makka ñoom Antakiya mooy dëkk ba yeneen bi yeneen bi Yàlla Isaa ya demoon ci dëkk yi nekk yeneen bi mooy yeneen ci dëkk Madina Bayti Maqdis ak Sanaa Yaman dëkk lañ ci dëkk aljanna waaye yeneen ci dëkk doon ay dëkk lañ ci ak ak safara ak ak yaman am nañ dëkk waa safara ñoom dëkk boobu yonent yàlla ne saa def dana yónni woon ay yonent ñu waar leen ñu moom la yàlla nekk ni rek ja aad bi sey al mutana ñu yónni na yi afal naa ba maa tañu wedd leen ñaari yonent yaa jëkk ñoo waar leen ñu leen rey leen tëj leen ci tafutan baax na tam dee leen ci saali suñ ci aj yàlla yebal yonent yàlla Iisaa yebal su ñetteel la ñu ñëw kooka moom ñëw daal jëm rek tafu ca njaboot ak buur ba ànd ñoom jaxasoo ñoom jaxasoo ñoom ba àgg buur ba di jegeñ lu buur ba di jegeñ lu ba ba bokk ci jaraafam gannaaw ba mu nekk jaraafam bi nga xam ne moom la gën a jegeñal bés bi waxtaan ak moom ne ko man dégg naa mas na am ñaari nit ñu ji bokk ji nga taxawal mu ne ko waaw mu ne ko noo leen def mu ne ko ñoom ci kaso ba mu ne ko waaye dañ leen a waroon a indi ñu laaj leen ci kaso ba indi leen ñu jënd leen indi mu ne leen ku ngeen ku ngeen di jaamu ñu ne yàlla asamaan ak suuf yoo xam ne mooy bind mbindeef yi te moo leen di rey te moo leen di dekkal yéen a ngi gis ne góor gi laaj leen ndax mën nañoo da ngeen ñu ne mën nañoo dem ci daara Kilmaxa ñu jël fii ay xale yoo xam ne ci déwén amuñ dara ci bët ñaari yeneen déwén dëkk biir di xool mu ne leen dégg jaraaf bi na ko laaj leen ndax mën nañoo dekkal ku dee mu ne leen ndax mën ngeen dekkal ku dee ñu ne waaw ñu indi mbokkam buur bi boo xam ne dee na ba am ñetti fan ñu fekk ko ñu ñaan jaraaf yi jur gi nga xam ne mooy ñetteelu bi yonent yi moom it mi ngi ñaan di ànd ak ñoom ba nii ba nekk seet xool dañ ne jëm naa yàlla yàlla rek lañ war a jaamu moom mi nga xam ne mooy borom yenn saa te mooy borom ñetti yonent yi dina ah bu dina caasee ñetti yonent ci ñaari yonent rek defe naa ak sama jaraaf bi ñu ne ko sa jaraaf bi yonent ak yàlla la. jur gi nag ne ko loolu nam demee mu ne ko wax na dëgg wax nañu dëgg su ngeen di jaamu dara yàlla rek moo di ab yonent ñettel ba moo leen wax ko xaaloo dañu wax ne naanaka nun mu ko ñu ngeen lañu de ci ngeen ci yéen xaaloo ñu wax ma am tum déedéet ñu laa basaru ndar doomu aadama ngeen nit naa juri cam sunu o ma am sala basaru wax ma ay yéram de ñu sey dara ñu am tum déedéet ñu laa tas ñu bëna dara ngeen mar de xaaloo ñu wax na rabbuna borom sunu yàlla mu dana mu xam ñu naanaka nun la mu tanu ñu ngeen lañu ilay tum ngeen ci yéen de wa ma alee naa déet war nu ilal balaaxum dara jëf la al mu jiidu ko de ay xaalo ñoo xam ne daanaka ñun sax yar naa gaaf ba noonu ñu tëj ci yéen su sax dañoo gis ci yéen gaaf da ngeen wàcc ci réew ba tey ñàkk jeex jàngoro yi di jeex rek lañ ngeen ay gaaf la in lam tantoo walaay def bàyyi wala yamasanakum wax ñoom yéen a ci yéen a ko saa yu rukum gaaf seen naatum naa yéen rek ay jikko duñ dem waa def na leen bal bayit antum yéen xaw mun nit yéen muslifoona ñu di way yàq suuf wa jaa da dikk min aqsal madinati ñu koy déggal jëkkër yi dëkk ba rajulun waay mooy Abibu Najaar fekk na waaroon nañ ko moom ba mu doon sàmm ab sàmm bu doon sàmm jëf di ci dëkk ba ba mu déggee ñu yore yonent mu daw ñëw wàllu si yasaan bi moom dana mu daw xaala mu wax ne yaa xam ne yéen it sama kat dina topp leen ak mu ko ñu ñu mu leen sabbina topp leen man laa yasalukum te laaju mu leen ajran ak yool moom te ñoom muhtadun way jub lañu rek ak ñu seen diine mu ne bu yàgg mu ne mu ne buur ba dal ko tëkk na ko lu tax seen diine bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ma anzalna wasalunu ala qawmi ci nitam ñe moom habibuna jahar min baadi ca gannaaw ak deem duñ ci din ay leen mina sama yi di jaar samaan di leen jaxalak de ba nga xamee ne rey nañ jaamab yàlla di leen doon xoo jëm ci yàlla na ma leen xalak yàlla yebal ay malaaka yi jóge asamaan ngir xalak ci leen de wa maa kunnaa nekk mun si leen di way wàcce ay malaaka yàlla mos a xalak ay jaam yi wàcce ay yi jóge asamaan ngir loolu in kaana déet muy nekk ilaa sayhatan dara xaaju waaye rek ngir genn te idaa am la fekk hum ñoom xaami way dee lañu de bu bëggee xalak aw xeet jibile xaaju rek ñoom ñëpp ñu dee yàlla ñenn mbagam malaaka rek su ko yëngalee mën naa alal mboolem ñooñu àddina moo tax yeneen ci saa yi suñ saa ci yàlla dëkk dañ doon waat dañ bañ rey yonent yàlla rey ki leen doon eh, waat yàlla xalak na leen waaye ba mu leen di xalak ay dégg yu jógee asamaan te sax loolu mos a nekk aadaam dana ci jamono yu ba ci jamono jooju xëy di xalak ñëpp yàlla mos a yebal ay malaaka pour alal leen soxla wut xaaj bu jublu rek ñoom ñëpp ñu dee rek moo lay wan màggat daraja yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xare Badar na ne juróomi junni malaayika wàccoon pour dimbali si yonent sallallahu xam ne wàcc ak malaaka yooyu ni jublu ñëwoon waaw pour bëgg a xarak ñooñ Makka rek de soxla wut wane daraja yonent bi rek wane dara nga yonent Yàlla mos a xarak wàcc sax mel na malaaka waaye yonent yàlla moom jaral na ko mu yebal juróomi junni malaaka waaw ñu ñëw di ko dimbale ci xare Badar de mu ne kenn xaaj ko rek ñëpp daal di dee andoo fu mu du xam ko mooy safara si doon tàkk ba mu mu fay li ci nga xam ne sondeel bu tàkk boo ko bëggee rek ngay def mu daal di fay yàlla itam noonam ñu bëgg a rek ñu ngi mel ni yow buy fay sa sondeel rek de def rek mu daal di fay li koy bind maanaam safara si sàkka ngi ci biiram ndax di ko ñu naawee ak xaraara bi koy jot tàngaay bi ak mer bi nekk ci moom yooyu yëpp dafa mel ni safara moo tax su nit dee dafay mel ni safara wu fay moo tax la ay gi firee firee firee seen deegi ñoom ñëpp mel ni ñu ñu doon sàkk ba mu yàgg rek ñu fay yaa xasratan oo na ma réccu yaa xasratan yéen na ma métit alal hebaadi ci jaamu yàlla yi alal hebaadi ci jaamu yi nga xam ne dañoo weddi gaaw jeefee réccu ak mbugal ci jaamu yi nga xam ne dañoo weddi seeni yonent rek ci dana leen jaam ndax ñëpp ci jaam yàlla lañu waaye nag laafut leen ci boppam de naka nga xam ne na la tuddee jaam yàlla yi nga xam ne gëm nañ yàlla yaa ibaadi kooku laafab teranga la naka nga xam ne baytulaay laafab teranga la ci yàlla ne baytulaay loolu teranga la ci ne ba wuute wutal niroo wutal al baytu rek naka noonu jaam yi itam ñëpp day ay jaam lañ loolu moom kenn mënu cee génn ku dëng ku jub waaye nag jaam yi gëm te suuf ñoom lay laafal boppam laafal teraanga yaa ibaadi yi waaye dax wante nag kéefar yi dañu weddi weddi taxul ñu mën a génn ci njaam ak yàlla maa ngi xéen nag rëccu te jaam yi nga xam ne dañoo weddi seen ngënant maa yaa ci i tëcc leen min rasul ab yonant illaa kaanoon bare bu nekk nañu yëpp rasul na di ñee jigi ci moom rëcc ji muy xéew nag ci leen fasoo daal ñu ngi jóge ci yonent bu yàlla mos a yónni bu ñëwee waat leen rek ñu weddi ko te di ko yëjji de loolu lam leen di jël ci mbugal ëllëg moo tax muy yéem seen rëccu de ak seen jàqare jaam yàlla yàllaa leen bind jox leen wërsëg jox leen kattan jox leen xel ñu waroon ko jaamu mu di cant ñoom ñu dem di ko wedd mu defal leen teraanga ji day nii sàkk ay yonentam defal ko ci ñoom teraanga ji ñu waroon koo sant gëm yonent yi teral leen ñoom ñu wedd yonent yi di leen yëjji far defuñ lu jub waaye loolu dina leen digal rek di dugg ca alaaxira la yonent na sallallahu alayhi wa sallam ci diggéñ marañaane sama borom tawat na fi man sama xeet ay tawat de ne na ko maa ngi taw sa xeet man maa leen bind jox leen wërsëg ñu dem jaamu ko moy man sogguma leen jaamu ëllëg waaye ñoom ku ci may laaj wërsëg ëllëg ku ci laa gudd mu fekk lu mu maa ngi bind safara di leen jañax ñu bañ dem safara ñoom ñoo tëggu pour dugg ci safara dañuy sàkkoo xéwénoo ñëpp man ñu yàq sama diggante ñoom de alam yaraw ndax dañoo gisul ñoom way weddi kam bari na naa bu nu halakee xablahum sa njëkk seen ñoo xuróoni ci xeeti wéy yi annahum laa yarjoona annahum naka ñoom ñuñ halak ña laa yarjoona dellu ci ñu de ñoom de moo xanaa ñi weddi dañoo gisul li yàlla halak ci xeet so xeet yooyu ñu halak yépp dem nañ te dootuñ dellu ci ba loolu mënuñ ceewaadoo nga xam ñoom ñu weddi ak ab daw ñëpp yàlla dana leen xalak ñu dem te dootuñu jëlu si in kullun naka képp la ñu teewal la ñu jame woon mboole la day fi noonu mboole seen nag ñoom ñu xalaku ñëpp mooy jëkk ak mooy mujj danañ teew fa kanam yàlla ngi ci saab def ak fay waaye suñ kaw déet lawum ñee leen ndarlu suuf la almaytatu sate aji wow axyay naa dundal nañ ko ci kaw waa xaj naa tan génne mi naa ci moom xabban kap def ba min hu ci kaca def mooma yaakuluna la ñuy def saaru yaasin yatti yëf lay faxal tawhid ak yónne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak pencam yàlla bi di alaaxira moo tax ñu tudde ko sob alquran ñoom dañuy weddi dekki ñi nga xamee ne dañuy weddi dekki nag yàlla daal di indi lay dekki moo ndax mënuñoo xame ci yàlla mi nga xam ne suuf si woowee koŋ mu taw taw booba tooyal suuf si gàncax génn ca gàncax booba di cëf ci màgg ba day focc génne ay gub gannaaw ga mu def tepp tepp mooma ñor te loolu la ñuy ci def loolu mën da dekkal ku dee wajaal naa def nanu fiyaa ci suuf jannaatin tool min naxiilin siraara mu tàndarma wa anaabin ak xenaf wa fajjarnaa tan ballan fiihaa ci moom ne la yoon yi leen di sewle liyaakuluu ngir nañu lekk min samarihi ca meññatam tàndarma yele wa maa amilathu jëfut meññat ay diim ay yoxo seen de meññat day lu doomu aadama yi woote woote ñu wax ne ñoo ko wax meññati garab yi de afalaa yashkuruun asant ñu xéewalam moo duñ sant boo ki nga xam ne moo defar meññat ni wax na ñaare wax taw na taw taw bi saxal na yaari yëf saxal na mbay mi nga xam ne ci la pepp yi génn pepp yi nga xam ne moom la ñuy mu ne fa minu na ma génn rek ñor xam nga xam ne boo rek boo xatee rek daal di lekk bu gëstu fa minu yaakuloona la wax. li jëntal bi mu ne li yaakuloo min samari ndaxte ñu doon ñu ngi ñu ngi koy dundee de am na pepp moom mooy dundal doomu aadama saxutoon ak pepp yi ñu dee bu yàgg moom mooy seen dund moo tax mu ne moom la ñuy dundee di nag yàlla sàkk na sandarma yi sàkk xenab yi meññ loo leen nga yóotu rek daal di xotti meññal na daal di lekk jëfante woo ca dara ama ama mbay mi moom mën ngaa bojji wal mooñ lakk mburu soo ko lekk ama mi itam sax moom nga yóotu rek daal di dugal ci sa génn ñu fekk na yàlla liggéey na ko moom lekk rek a def te defuloo def loolu tudd na tàndarma ñun dafay garab goo xam ne goo am daraja la ku am xayma ànd ak ne ma xenam nag ci karam ga ki nga xam ne mooy garab ga ne ma la tudd ndax ne ma ko xayma léegi ne ma la ñuy mu jëm ci réew mu nekk ñoo amut garab ak xenam sax te réewut dana xenam danañ nga baax ci ñoom nekk ñu sant ci def loolu moo ci def loolu mën da dekkal ku dee te yow jaam bi picc ngay lekk soo xamoon xaymaam picc soo ko lekkee doo def lu mooy jaamu sa borom de jaam bi lekk ma balaa ko jaam de lekk fekk na mbooleem jinne bi yàlla yëpp la génne bi soo jiyee sa jiw ci àll ba yàlla dina liggéeyloo asamaan ci taw bi mu wàcc ca taw mu liggéeyloo suuf bu xottee bu génnee gàncax nga liggéey loo ca guddeeg bëccëg sedd ak tàng jant bi di ci liggéey weer weer bi di ci liggéey mu liggéey loo ca doomu aadama sax ci gën a foor nit ñi jonkan di fay pour bëgg a yéwénal mbay moomu liggéey loo ca guddi kër yi nag yi dañuy bay di topp liggéey loo ca weñ bi ñuul illéef bi ngay bayee ren ji ñuul la liggéeyloo ca garab yi sant bi ñuy sox sox bi wala gox bi ñu ngi jóge ci garab mu liggéeyloo ca ndox te gàncax boobu màgg ba àgg ca dayoo ko ci ñor ñu góob ko góor ñi liggéey ji jigéen ñi xam ñoom itam ko ci wal mooñ liggéeyloo ci safara ñu xam ko wam ñor ñu liggéeyloo ak ñu xam ñam wa ba nga mën koo seq boobu nga seq seetlu nga ne mboolem aadama yëpp liggéey nañ ci nga soog ko seq kon lu jekk ci loolu soo ko liggéey soo ko sexee ba noppi rek nga dem jaamu sa borom rek loolu yëpp man yàlla maa ko liggéey seeni loxo ko ba noppi duñ ma sant war nañ koo sant alhamdulillahi rabbil alamin wala amee taxawal na laaya mu ne subhaanallazi dina ma sala kaaka xalaqa bind na mu la soaja xeet ya kullaha yëpp seen yéemat buur bi nga xam ne mbooleem xeet yi taxaw ci kaw suuf xeeti gàncax mooy ci ko saxal ñu maatum ditu dana dana saxal ko dar na suuf wa min anfusihim ak bopp seen te gàncax gi kat xewut ci suuf yaa ngi seet gàncax gi sax ci suuf bu tëf waaye seetoo itam gàncax gi nga xam ne yàlla nga koy dindi ci doomu aadama yi waaw góor ñi ne moom moom a mu feeg moom génne ci ñoom ngir naka bu ko defalee doomu aadama yi la ko defalee dund du nekk gëlëm bu ga sakkal na ko gëlëm bu jigéen nagu jigéen wa nagu góor ma sakkal na ko jigéen xar mu góor ma sakkal na ko xar mu jigéen xar mu jigéen dayu góor ma sàkkal na ko jigéen mbaam bu góor sax am na mbaam bu jigéen ñu sante mu génne ci ay xeet yi di jeex lu ngeen xam ak lu ngeen xamul wa mimmaa wa mimmaa laa ya'lamuuna ak ci lañ xamul nag ak liñ yi yéemu yi te looloo gën a moo yàlla mi def loolu mën leen a xam ne kenn la te wéet na te mooy ngeen di ko jaamu moo nee naa leen saaru tegtal lay saxal ak ak yonent ak tawhid mu dal indi tegtal yi tegtale kattanam ñu xame ca ak wéetam wa aayatun tegtal la lewum ñee leen ci suñu màgg ak kattan day fi ci ci maslaxu gën a nu génne ngeen ci moom naa rabbi cag de nekk na ci saako yi tegtale kattanal boo guddi gu lëndëm tërës yàlla boo ci bëccëg bu leer nañu nii de day saa am ci la sakk um ñoom mënut mën a way xarala ñu ci lëndamati soo nekkee ci bëccëg bëccëg baa ngay dem yow yëgu lu xew loolu la mooy guddi dem ñëw rek bopp loolu mënuñ cee xamee kattanal buur boobu xam ne foofu kenn la te wéet na te jant bi te jëri dana mu daw jant bi di daw ci pëlugam li mu saxariñ ba ca soxwaay laa bu ñëwaat solo di daw ba ca soxwaayam de wala sowu ba saalika loolee wa nga jant dana mu jant bi di daw ci pëlutam li mu saxarin ba ca saxuwaay laa bu ñëwaan di daw ba ca saxuwaayam de mooy guddi ga wala sowu ba saalika loolee wa nga daw jant sax biirul xasiisi mooy bindab aji not ji ci nguuram alaani wi gëdaa ji xamaa indi leefam de jant bi ni ko yàlla tàggate muy daw ci suñu doom di daw ba ca soxwaayam soxwaayam su fekkee jant day soxu mooy mois de sow wala mois de guddi loolu mooy dundal aju na ci suñu borom ne wal xamaru weer wi xasar naa dogal nanu ñaal ko manasira ay wàccuwaay xasar naa dogalal nañ ko manasira ay wàccuwaay ci li nga xam ne jële jant bi daw bokkut ak kuréel gi nga xam ne ci la weer wi di daw su fekkee dafa am kuréelam biddew yi itam am seen kuréel di daw ndax suñu bokkee benn kuréel jant bi ñu daal di ko jàpp wala weer wi ñu jàpp ko su fekkee dafa am kuréelam bi nga xamee ne weer jant bi ëpp doole weer wi am ay wàccuwaayam biddew yi itam am ay wàccuwaayam yu nekk ci suuf si wàccuwaayu jant bi. dana daw moom weer wi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci ñaar fukki wàcc waaye juróom-ñett yi nga xam ne moom la ko yàlla defal bu ko defee mu suturlu yaari guddi bu fekkee weeroo weeru ñett fukk la wala mu suturlu benn guddi bu fekkee ne weeru ñaar fukk ak juróom-ñett la bët bu set wàcc waaye bët bu set wàcc waaye li moo lañu wàcc waaye ca saaru ak ca saaru ak saanaa da bam delloo ci kaloxor jooni na kay ci sandarma al qadim ga de aji màggat de ba mujj taw ci ruur waaw ba mel ni ci sandarma boobu waaw mel ni xalaat loolu la weer wi nam tàmbalee woon weer wi bu tàmbalee dafay sew xala sew ruur waaw mel ni ci sandarma bu màggat gannaaw ga muy dox di yokku di dox di yokku di dox di yokku ba fees dellu lekk weeru badar nga gis muy ni addu nam meloon ca na noonu ci sant bi ci waxtu bi ci waxtu fajar ci ci ci xëy ci xëy ci waxtu fajar ma ngi mel ni sam teew mooy nga kaw ko noonu lay comme si ngeen jënd bi yàlla waxuñ ci gerte bi laa ko am ci gerte a weeroo gerte bi mu jënd bi tànk nga fekk weeroo yi weer bi suufa bu dee ñu moom bi ñu ne moom bi dañuy mu doon gerte bi ñu am lu mu ci daje wala léegi di jaageen ci kii saa ko maa are aji wala léegi di jaageen ci kii saa ko maa aji gis la mu bëgg a dee léegi yàgg yàgg léegi si boo xam ne ko saa ah li ci jiitu waa ne yaa ngi xanaa damay daal di ñëw de jàpp nañu ci moom mu ñëw lu may ba nga xam ne bëccëg ba dem na de fokk mu muñ ba bëccëg ba jeex rek guddi doog a ñëw guddi itam man man de Moussa Moussa jant bi man de yàkkamti ba ñëw te fekk guddi de jeexut de kullun kafuur ci nekk yàlla tàggatam na ko fulub yoo xam ne ca lay géey rek loolu ñu yàlla ñàkk lii ñu ngi koy waaye li ñu natt li ci gàncax nam saxee ba nam def tepp ba nañ koy lekk liñ xam moom ni ni mu ko waxee du noonu lañ ko ni solo si gis ñu koy itam nañu ne nam nam ko waxee rek noonu la mel de waaye itam saa jox ñu tëkkale kattan su kattan sunu lewum ñee leen ñoom nit yi anaanaka nun amal naa waral nanu zuriyatihim ay baay keneen fil fulki ca gaal ga almasori nga di guñ seetlu ci mbindeef de ba tey mu indi tegtali kattanam yàlla def gàncax muy mbéyteef yi muy garab yi ba mu àgg fa nga xam ne fala ko doomu aadama yi jariñoo yàlla def ci dégg bëccëg jant ak weer ak biddiw yi ndax dañ leen beneen kawteef seen seen xeet seeni cosaan yàlla leen waraloon ca gaal ak yonent yàlla Nuuh de duriyatu comme daat la dana firi ay doom dana firi ay baay saraar yi mooy njaboot rek njaboot gi gën la ba tey moo njaboot googu amut ñi waraloon ca gaal ba nga xamee ne bàyyi tuufaa ñëw na àdduna yëpp ci ci ba am na ci ñu waraloon ci gaal ak yonent yàlla mooy nga nga xam ne xeesoon naa ci mbindeef booba bu taxutoon ak gaal ak yonent yàlla mooy ngeen ngeen di def xeetu doomu aadama jeex tàkk foofa waxalax naa tan bind lawum ñee leen ñu nit yi cam gaal ak nga maareer ka boolal ñu war de yàlla yemu foofu xanaa bind leen ay saxaar gannaaw di ko di këpp ci ngeen bëgg a ndaw yu mag yëpp amut lu moy ci xamle yàlla yàlla xamle lañuy xette gaal buy dox ci géej yàlla xamle lañuy defare gaal buy dox ci jéeri yàlla xamle lañuy doxale gaal buy dox ci jaww ji muy jaww ji àdduna bi muy jaww ji génne ci ci àdduna lépp ci yàlla la way na sanne way maa tabaroon li ñuy wax way na sanne am soob noonu mu ko defum nu ndabal leen am lañu amal gaal dañu leen wan ne lépp ndigalu yàlla la mooy gaal gaal gaal moo leen di jàllee waaye bu ko neexee jëf bu ko doon bu ko ànd ak gaal ga rek nga xam ne kon dafa di jëm jëf kon jëf dañuy jëriñ kon moo ngi musal rek ñu ne gaal gi rek danga gis capitaine yi gaal yéene kuñ ci seen gaal dara xalaatuñ dara ñu xëy rek daal di suuf ak seen gaal yëpp da nga gis saxaar bi dem ba mu yàgg mu mu halaku moom ñi ko waroon ñëpp automobile avion yëpp su mucc rek yàlla la musal waaye ma neexoon ma boole gaal ga wala pare xatti déet aji xatti li wala um déet ñu fasal leen ñu fasal leen ba bu yàlla nam mooy ñu halak seen gaal kenn du leen wallu de loolu la ñu loolu laa rahmatan dara yërmande li moom ci kese mataan ak yóbbali ilaahi yéen ko wax ci joxam daam daal mooy man yàlla maa leen di yërëm musal leen ak seen i war waaye ngeen defe ne yéenay jëf te ma dundal leen ba àggale leen fa seen seen i fan yem de seen karatee fa ngoo ala bindil saxaar yi yi leen di waral yépp ci xam-xam yàlla lañ ko tëralee yi nga xam ne ci ngeen di war di ci xet seen i marchandise yooyu yëpp mënu leen ko xamee ne ci def bi kenn la wéet na te moo ayoo jaamu mu daal di ñaan ñu yéefari nag ci yaari jikko yàlla defee yooyu yëpp sant leen li gën a woyo ñu rek nga am di mooy mu màggal aji bind ji nga xam yërmande ci mbindeef yi de ñu leen way sax la dem waxee na law mi yàlla ngi taxoo ragal leen ma bay na ay diikum mbugal ma nekk ca kanam seen wa maa xalfakum ak la nekk ci gannaaw seen ñu leen ne ragal leen yàlla na ngeen yàlla mi nga xam su ko neexoon mu bugal leen ci àddina su ko neexoon mu bugal leen ci àllaaxira laalakum boo yéen ku xamoon a def na yërëm leen loolu gën a xayma ci xeetu jëm ragal yàlla di jëm yàlla wala ragal yàlla ngir ragal mbugalam àllaaxira foofu sax àggatuñu fa ak ñoom ragal leen yàlla mi nga xam ne ko neexoon fii mu wàcc ci yéen mbugal fii ci àddina rawatina alaaxira ragal leen yàlla moomu rek ngir seen mucc ak bopp ëllëg looloo gën a woyof ci màggal yàlla xanaa ñu bañ au moins saa si lañ dikkal si leen naa kaase naa rab yi ci kaase bi borom seen illaa kaanu ndare mu rek dina di wéy daanaa wala di sore yàlla wan na ay kaase yi teg seen dëggoom waroon nañoo gëm yàlla moomu màggal ko topp ndigalam bay tereen suñ ko defut ngir dara sax ñu def ko ngir su ko neexoon ñu dugal leen ci àdduna su ko neexee ñu dugal leen ci àllaaxira woy saa xëy na leen waxee ma law ñeleen am sa ko dundale leen maa razaqakum laahu ci la wërsëgal leen ko yàlla ci alal ala wax la si na ñaaña kafara wet nañu ili si na ñaaña amano gëm nañu anu ximu nun day leyal ci nu man law ya saaw soog doon te sooboon na laaw yàlla afama mu leyal ko def ko ñaareel ja mooy lan ne nañ leen fekk leen soxat tabax leen miskin ci leen yàlla wërsëgal ñu ne ñun leyal koo xam ne su neexoon yàlla mu leyal ko ñun an tum déet yéen ci seen wax yi da ngeen wax ne yàlla ay lele ila fi dalalin dara ji nekk dem ci réer mu bir dara ji jigéen yaari yëf lañ leen wax aji bind ak yërëm bindeef yi màggal aji bind lu xoyof lañ leen di sant nañ wattandiku rek mbugalam yàlla tey ak ëllëg ndax yàlla yërëm leen de ñu lànk dëgg ñu ne leen lu baax le teewal gi leen yàlla jox parce que ko ba miskin ngeen sarax leen de ñu ne xam nga ngeen ne yàlla jox wërsëg kon nag su neexoon yàlla mu jox miskin yi kon wala joxu ko ñu lànk nañ ñu jox koo xam ne yàlla joxu ko yéen fii nii yéen yaa ngi leen sant fii ci nekk lu woyof la te lànk bi ñu lànk seen bopp rek lañ ko def gis ci ñu ko wax ne sabax ko soo ko doxee gis ci ma dana am ci biir gis ko ba rek di déglu njëriñ yàlla gis ko yàlla ne wala gis ko bi wala gis ko bi ñëpp beneen yoon su ko defee rek gis bu wane ñëpp def na lool saako boobu woon te ñoom wax ak ñoom dana ñëpp loole wala mu tëj nga xam ne ci la ñuy dee nag dafay def daa dina rek dafay fekk ñoom ñëpp lool mata dem marché ñëpp ci wetu ñaa nga la fekk rek foofu nga daanu dee rek waaye parce que maa tam kaw si ak dénkaan moo tax boo ko demoon li dee dana waaye keroog moom kenn du jënd de ndax ñu fay jëndoo wala yàlla doon na jënd ci yéen ilaa ak yéen jënd ci yéen jënd. ñoom kat ñu dem marché ñoom kat ñu dem tool yi su nekk ñoom kat ñu dem jàkka su nekk rek comme la fekk foofu ngay jëndoo foofu la ngay jëndee kenn du jënd ci kenn ñu fay jëndoo. loolu si xataa wala ci sori jënd solo wala ñoom ñaareel. su ko defee ñu wal bu gëm a wal ñoom ñaareel gannaaw ñu doon fukki ñeent fukki rek la hadis ja wax nag Abu ko ñu jëlee hadis ja ñoom ko ñeent fukki at mu ne bañ naa ñu ne ko ñeent fukki weer mu ne bañ naa ñu ne ñeent fukki bés ñu ne bañ naa maanaam bañ naa bi de lan ñu doon fi la waxoon waaye soo dee ñoom fi ñu ko ñeent fukki at ñu diggante wala ñu jëkk ñaareel waaw ñeent fukki at dafay dox te di fa am ci la um ñoom ñu dammeel ñaar yàqu lu joona dana yan dana na suñu walee wari nam ñaareel ba boole mbindeef yëpp danañ dellanoo ci seeni bàmmeel dellu ci seen borom kalaw de boo xamee ne yàlla na mën a tukkalaat dina day digal Israafil mu wal buf te ba walin di jëf boole mu ne ci asamaan suuf ñëpp jeexandoo mu li nga leen yeneen fukki at yoo xam ne asamaan dafay taw loo xam ne nii rek ci doomu aadama yi seen yaram yi di jëddi ñu ci kapp bi ji na muy jëddee ba saxaat te ku nekk yaramam sax day day nam dayoon ci diggante boobu nag ñun ci teen yooyu yàlla dafa buggal yéefar yi ñoom ñëpp ñu nelaw yi neex la ñuy nekk te ñun ci teene mag saa si wal bis dafa daal di génnandoo ci seen i bàmmeel ñëw teew fi seen kanam borom de yàlla bëggee dekkal mbindeef yi nag yonent na ne maay ci suuf di jëkk a xotteeku waaw ma dekki bu yàlla bëggee dekkal mbindeef yi fa yawal Jibril waaw ne ko demal ca aljana nga jël alburaax takk ko nga jël yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ngeen dem jëli ko def ba defee ridwaan ba këneegu aljana dal di pare pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na nag àddina lépp lëntoo na waaw lépp sax na gàncax gaa ngi raboo ba jëm ca kaw asamaan loo xam ci dëkk nekkoon ci kaw suuf ak ci dëkk nekkutoon su ko defee malaaka yi ñu jël ci yonent yi ñu xam sax fu Madina ba mu jaag ñu ne Jibril ñëwal yow mi nga xam ne yaa xamoon Madina moo daa dégg day bu dégg ci di dem di dem Madina Jibril moo leen di wan yoonu Madina naat ci rek su ko defee rek ñu daal di xëy yonent yi mu daal di jóg de waaw ñu daal di ko nee na na sama xeet ne yàlla defar sama xeet waaw ñu ne ko jàppal ñu di wax mu dem kenn waaw da jëkk loolu teew de su ko defee dekkal ko nag solal ko yëreem ñu ne ma Abubakar xee Omar ñu daal war waaw daal dikkal ko itam yàlla ñu wal bu ko gën a ñett teew xaaloo ñu wax ñoom xeefar ya yaa way la naa est-ce que man baxasa naa ana ko xee na munu min marqadi naa dëkk ko ci nelaw suule nelaw yu neex yi doon nelaw ana ko ñu ci xee ñu def ngeen fi kay def digal ñu leen ah saa bi de dekki maawa adam mooy la dale na rahmaanu aji yërëm jëdi nga xam dëkk yàlla doon wax ci alquran nit ñi sadaka dëgër na ak musulmaan ñu ñu lekk yonent yi waxoon nañ dëgg rek wóor na in kaana déet muy nekk ilaa sayatan dara xaaj waaye def ñu di jànn te isaa am tulla sakkuhum ñoom la day naa fi de jënn xaaj rek la israaf yi di xaaj ñoom ñëpp ñu dañu teew këy tam yàlla def ci ko yéefar ku gëm ak ku nag nga doon jaamoo kañ doon jaamu jàkkaarloo ku nekk da nga diggaale yàlla waxanteeg moom kenn du leen lappatoo waaw nga taxaw fi kanamam ci daal di dox sa digganteeg moom. al yawma tey laa tuf la mu defur wàññil na suñu bakkan sa ndara de yàlla du tooñ kenn tey day wàññi ay yoom mbaa muy yokk dara ci ñaar jëfam de wala ci kaw na tey tey leen yaa ma ko dara tey la ngeen ko tan do ngeen jëf ko su ko defee ñëpp ay jaxasoo foofa de la yàlla ah. taxale leen ci taxale bi ñëw di leen ci laaj ina asaabal jannati naka waroon na aljanna al yawma tay ci suxul ñu way nekk lañ ci waxe ay xiit waa ci wane way xeewu lañu de ñun aljanna nag ñoom yàlla ngi leen dugal ci xeewal boo xam ne bët lu du ko gis nopp lu du ko dégg lu sa toq ci xolof doomu aadama ci bànneex de waaw waxe ay xiit rek mooy mooy def seen liggéey te waxe xiit ci àddina métti dana jaam deret dana jaam foofa ca aljana amul métti amul deret de um ñoom waasuwaaj ñu ak jabar seen ci jilaalin way nekk lañ ci car ala la raay ci way nekk lañ ci kaw muy lal seen mu tasiyoona way ci kandiku lañu mu tasiyoona way tasi lañu rek ñoom ñu aljana ci ci nag te gën a ñëw daraja ci ñu aljana su ko defee boobu la am nga kenn du xëy boo bëggee xëy dafay yëpp ñëpp waa ci kanam ba nga toog mu ci ceeb yow waa ak say jabar de ku gën a ñëw jabar góor jaal dana mooy ko am fukki junne ñaar ak seen góor rëy loolu ñetti junne ku gën a ñëw jabar loolu am ñu ne yonente yi jabar yu bari na ko gën a góor yi def ñu ne boo digaale kenn rek yaa nga digaale ñëpp de ñu ne loolu na mën a mu ne seet leen jant bi waaw benn jant bi la dëkk bu nekk mu ngi leen santal waaw noonu la dëkk jaal dana dina la ay jabaram de donc ñu ne leen jaal jaal dana fàtte ak ñu koy tuur am nañ koy tuur moo xam ne bu faqat bañ rek ñu daal di jaal ci sa kanam de war a jaal dana dafay ne ñu dara jaral nga dëkk ci ci la jaal bu dàqu bu mu góor donc boo ñu daal beneen daal di fa mu xaar ñu moom waxtaan ba ñu ne ñun sangam laa bëgg rek ñu daal di waaw daal di koy garab loxoom ne ko daal di bëgg boppam te du ci faraatam daal di teel di sa kanam daal ko fakkan daje. wala moom ñu ànd leen daal jàmm maa daaw na li ñu def parce que parce que daal ñu ñëwaat jàmm li ñu def rek mu teew ci seen kanam de yéen loolu yëpp de mooy salaamu xaaral salaamu xaw nañu ñu wax. ñeent yooyu yëpp mooy yàlla ci boppam dana leen wax asalaamaaleykum rek ñu aljanna ñoom seen kay wala ngoo bànneex lekk ak naan ak xëy ak dëkkuwaay loolu taam bés mosu ko gis mos mosu ko dégg mos a toq ci kanam doomu aadama xeeti policier noonu ñeent loolu yëpp nag yàlla ci ñun moom dana leen nuyu de amaa ñu ko def wam taasoo def na wax ne wam taasoo beru leen al yawma tey ayo al mujrimuuna yéen way weddi ñi ee eh, yéen ñi doon weddi yàlla nag ca àddina beru leen laa bu leen raxaloog sama jàmm yi yéefar yëpp dal di beru nag ca wàllu càmmooñ waa ak seen fan cee jëkk ak kanam yu ñuul ak seen yaag gax ya rek ñañaal jànna danañ sant yàlla foofu ñañaal jànna sant nañu yàlla fii ci àddina di leen yàlla jubalee ci gëm yàlla ñu ngi wax alhamdulilah li fi hadaana li haaza wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana Allah yoon wu jëkk fangee jaam yëpp des fois rek jullit ñëpp teewandoo benn yoon yàlla ne woon tasor yow maa yoon mujrimuna kéefar yi beru leen waaw ñu daal di beru boor waaw ku ca bokk daal di xam ne waaw ñu ne ñu ne aljana daañu sant foofu yàlla alhamdulilah ñu génnee pencam yàlla jëmal jana ñu ne alhamdulilah li si asabana alhasana inna rabbana la xafaru kasoor alhamdulilah li si alana daal mu xam fi dafa dee day ma suma daal ba day ma suma daal ba boobu ñu jigéen ji seen keneen ci aljana nag ah alhamdulilah li sabaqana wa dawo waaw rek na laa sana dafa boobu na ñaan seen sa seen sa te ne maa jula am leen ñu ne beru leen yéen xeefar yi nag bu leen jaxasoo ndax alam aadi ilaykum ndax digaluma leen woon maanaam anaam yaa bani aadama yéen doomi aadama ci lamiñ yonent allah ta'budu bu leen jaamu di seytaane ndax yàlla waxu leen woon ne bu leen jaamu seytaane bu leen ko topp woon ko moom adduwun noonu la mu binun bu di bit ci noonu la kum ñee leen ndax waxuma leen woon ne bu leen jaamu seytaane te waxuma leen woon ne saytaane seen noonu la seen noonu la bu fit bu ko bu ko jaamu waa nag naka mbiram bi bu doonee wéetal leen mag jaamu bu jaamu saytaane jaamu leen man yàlla aasal leen siraatu yoon na mu tax wu daay ci te lii mooy yoonu jub ndax waxuñ ne loolu jaamu saytaane mooy lan saytaane li nga ànd ak doomu aadama dana ko ñaari melo dana nekk ci bakkanam nit ki sant ko lu neexul yàlla mu def ko bon jaamu seytaane dana ko diggee melaw keneen itam boo ko digal ko lu neexul yàlla mu def ko jaamu seytaane nag moo di lan moo di topp ndigalam ci neexul yàlla bu fekkee seytaane keneen la la feeñoo mu ñëw ne la defal nangam nga seet ne loolu lu yàlla tere la ba noppi nga def ko kon jàmm nga seytaan su fekkee ni seytaane fii ci sa jëmmi bopp la la dikkee digal la loo xam ne neexul yàlla nga def ko boo di jàmm nga seytaan liñ la digal nga gis ne dëppoo naa lu yàlla digle loolu soo ko defee jaamu nga yàlla waaye liñ la digal muy lu la yàlla tere nga def ko kon jaamu nga seytaane rek seytaane nag ndem daf laa daf laa feeñ ci sa jëmmi bopp rek fu ne mën na la faa dikke jaamu seytaane gi muy wax daal sëñ Tuba Ngor lépp luñ la sant muy lu neexul yàlla rek dem ba gën a bopp gën a seytaane dem sa xarit la ko sant dem ku la ko mën a sant nga seytaane te dem ne bu leen jaamu seytaane sàkkal na ko yaari yàlla seen noonu la xam nga war laa topp sa noonu am la sa xel lu baax jaamu leen ma man yàlla mi nga xam ne maa leen bindoon loolu mooy yoon wu jub lu digle yàlla ne du digle woon naa loolu jaadina noo ne seytaane doomu aadama nag mooy ba yàlla indee aadama def ko muy xalifa ci suuf Iblis dafa yàlla ne ko na su Adama dafa bañoon de ngir xañaane Adama booba nag lam defe woon li am bokkute dafa defe woon ne nekk di noonu ante Adama te ñoom ñëpp ñu nekk ci péew yàlla ñi ci buur di am ay jaraafam ña ñaanante ci kanamam di xeexante te ñoom ñëpp ñu nekk ci péew defe na loolu mën na nekk te mën naa nekk foofa te taxaw aadama di noonu moom te du génn ci place ba am ci yàlla yàlla bett ko nag ba nga xamee ne bañ na ne du sujjóotal aadama rek ñu dal di ko tax mu génn tey ba wéret far noonu ko dal di yokku nag bu doolee noonu doomi aadama yi ne danaa leen dikkal ci ndeyjoor ak càmmooy fen koo xarfu danaa leen réeral loolu la xasoon noo nekk foofu la tàmbalee woon li nga xam ne saytaane la nag lu tax ñu di ko topp yàlla mi ñu bind dawal xéewal mu ne ñu jaamu ma loolu mooy yoon wu jub ñu fett dem topp saytaane mooma di seenam noonu di jaamu saytaane far jaamu ko mooy bu fi leen yoonalal lu mu def la yàlla bëgg ñu di ko nangu loolu lañ defoon ñoom doomu aadama yi jaadina moo leen indi tey ci toroxtaandeel wam tasol yooma yoon mu jëli woon laqad adalla na iblis moomu réeral na ci yéen mu bari xeet yi jëkk yëpp dëkk tey afalam ndax nekkuñu woon tàqiloona di xelu ndax xelu ndax woon te gis ne aadama iblis seenam noonu la iblis réeral na mbooloo bari ci ngeen dem di ko topp haadi li la jaanamu jaanama lati jaanama nga xam ne kuntum nekkoon ngeen doona def na tëkkoo leen ko de mu ngoog topp ngeen saytaane nag bañ a topp seen borom di leen bindoon jaamu leen borom bi xana dem di jaamu saytaane léegi nag safaraa gi mooy fay gi la waa leen ko waal yow ma tey dugg leen ci safara tey maa kuntum de sax naa ngeen nekkoon tas borom doon weddi yéen a weddi woon yàlla moo tax tey nag yéen it safaraangoog de nit mu tiitangoog safaraangoog dugg leen ci tay tay tay du ëllëg du dara xanaa tay lañ ciy dugg rek ah, ñu ne yàlla ñun kat ñu nangu benn seede bu ñuy seedeel dara lu may su bàyyi ko ci ñun te ñun mosuñoo sàkkal yàlla bokkaale wala ay rabbinaa ma kunna mushrikiin sàmm nañ tan pour ne al yawma am ci mu daan lu kaste ala bàyyi yàlla na fi kaste gémmiñ rek dañ doon mën a feneen te dootuñ mën a wax kon ñu ma dana waxee nag ay jiw yàlla seen wata sososee ak jullum ay tànk ci maakaama ci lañ nekkoon yàq mën a doon tax bu ko def cër yi daal di wax nag lañ doon def yëpp loxo ak tànk ñoo gën a bari li ñuy bomboo jëfi mooy yàlla waaye cër yëpp day ay tànk waaw lamboona fay ay loxo lamboona piis yi te ñoo yooyu ñoo gën a bëri lu bomboo mooy yàlla xanaa jëlañ nekkoon yàgg si ba doon fabu ba de cër lu nekk dal di wax man maa defoon nangam man maa defoon nangam man maa defoon nangam nit ki dégg moo tax de yàlla ne du leen laaj maanaam du leen laaj laaj bu bu muy bu muy xam-xam ci ñoom di waxit ne duñ weddi lañ defoon tey weddi nañ ci yenn taxawaay yi ndax wax nañ wallaahi rabbina maa kunna musrikiina waaye bañ weddee seen cër yëpp saxal lañ doon def mi ngi mel ni weddi ga amut de walaw nashaa donte sooboon nañu la tamasnaa ala ayunihim kon tey silmaxaa leen de xamu ne yàlla su ko neexoon ak li nga am bët yëpp bu ko neexoon mu silmaxaa la dootoo gis dara gis nañ loolu ba tey ba sabaqoo jëkkante leen siraata aw yoon de fa ana yubsiroona naka ñuy gisee de su yàlla seen maxaalum bët yi ba noppi ne leen dem leen aw leen ak ci yoon yi kon naka la ñuy yoon kon kenn du gis fenn de su neexoon yàlla ku nekk fa mu bu jógee du gis fu muy jëm de wala na caaw doonte sooboon nanu dama sax naa nu ma sax ñu di golo de su neexoon yàlla mu ma sax doomu aadama ji ba mel ni golo wala mu mel ni mbaam tugal wala mu mel ni doj de alaama kaanati yéen ci barab seen fi nit ki toogee di sinklikoo ko foor foor lu kat su yàlla mu daal jóg rek di golo wala muy mbaam tugal wala mu nekk di kon nag yàlla mi leen def ñu mate ni xamee jëmmi doomu aadama di gis di dégg di soppaniku mënuñoo sant kooku ba jaamu ko lim ne naa soppi nit ki mu di golo nag mu daal indi dalil wama nu amiru ku nu dundal ko an ko sunu jatte ko fil xalq bi bind te noonu waaw amul warante rek ku gudd fan ci yéen rek dal di gis ne bindam soppeeku na rek ci soppaniku mun na kooku ba jaamu ko lim ne mën naa soppi nit ki mu di balo nag mu dal di indi dalil wama nu amiru ku nu dundal ko an ko sunu jatte ko fil xalq bi bind te noonu waaw amul werante de ku gudd fan ci yéen rek daal di gis ne gindam na waxambaane yi rafet yi fi newoon ci gannaaw ñeent fukki at léegi ñu ngi màggat mel ni golo rek ku màggat rek da delluwaat mel ni golo moo yàlla may def loolu di mu di liir gannaaw ba muy ndaw gannaaw ba muy waxambaane muy catañ catañ jot day ci rafet gannaaw ga muy wéy ba nekk mbañam rus gannaaw ga muy wéy ba màggat gannaaw ga mu màggat ba kootoot ba lu mu rafetoon rafet dafay mujj mel ni golo ci man loolu mën da soppi nit golo léegi afalaa tàqloon lu tere xelu lu tere xelu xam ne ka man loolu mën naa dekkal ku dee bañ gëm ko saaru yett yëf rek lay saxal wéetal yàlla kattanam dekki ak xisaab ak mbugal ak xéewal ak yónnee yónnent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li saar wi tàmbalee woon de Yaasiin wal Qur'aanil hakiim innaka ci nag ci yónnee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa maa allamnaahu xamaloon ko moom Muhammad ash-shi'ra way ñu ne yónnent bi waykat rek la yónnent bi Yàlla xamalu ko sax luy way wa maa yanbaghi jàppandiwut waaye law ñeel ko rek yónnent def way sax jàppandiwut ko moo gën a fasaalu Yàlla bind waaye mën dara bu benn baytu de mën da sotti sax benn bayt sottee baytu baytu way sax fokk mu sotti fokk mu sottee ku ci lamiñam in wa déet moom i laa zikrun la rek alquran la zikrun waat la ko quran la alquran bi ñu jiraa ji bidde su yonent mënoon a way kon seen dent bi ñuy wax na alquran way la kon ñu mën a am fuñ ko fuñ ko wéet waaye yonent moom dara dara dara dara la mënut ci way mën da mën da mandax benn bayt mën da nett li bayt ci meloo woy woy daana daana daana misaaloo woy li Zuhri wax wayaatika bil axbaari te tubdi lakal ayyaama maa kunta jaahilan wayaatika bil axbaari man lam tusawwidi baytu boobu yonent daana ko wax bay baytu boobu hadiis la léegi waaye fa daa wax wayaatika man lam tusawwidi bil axbaari Abubakar ne ko du noonu yonent wi wayaatiika bil axbaari man mën tusawidi mu ne lépp benn la ba mu xamul fan ak way te moo gën a fasaa ku nekk te jiital xam da mujj fabra moo gën a fasaa moo tax moom wayaatiika man lam tusawidi bil axbaari lay wax su dee ci làkk yaaram rek looloo gën a fasaa waaye su dee ci way nag loolu man la xawut kaab waykatam la xasaan waykatam la loolu nañ xëccoo ñoom ñaar ku ne ne moo dàq way moroom ñu ne nañ laayal ci yonent ñu ñëw ci yonent bi kaab ne mag xasaan ko dàq way yonent ne ku ne na ma déggal wayam kaab ne maa wax ne inna rasuula la sayfun yustadaaw bi muhammadun min suyuufillaahi masdar mu ne xasaan yow la wax xasaan ne maa wax ne fa inna abi wa waalidahu wa ardi li ardi muhammadin minkum liqaahu yonent bi ne kaab xasaan la dàq way mu reene ko yàlla wax na dëgg wala maa la naa la seere yonent xamul way maa yan baxi jàpp ni roy la wañeel ko de inu wa déet moom alxuraan bro di laa sikkun la rek waat la wa qur'aanun te alxuraan mu bi daa ngi da aatteem de loolu saxal na way li tum si rangit na nga ragal loo man kaana ka nekk mu xayyan di aji xelu ndax alxuraan ji le soo ko jàngee nga waat képp koo xam ngi am xel te mooy jullit ñi te mooy nga xam dañuy julli waa waye xata dëkk yi alxawlu waxal kaafirina ci way weddi ñi de yéefar yi nga xam ne ay ñii lañu xamuñu xel nag nga duñu dégg dara ci li nga leen di wax baatam bugal baxee ci ñoom de loolu ci yonent bi la xaju ñu dellu seeti ci tegtali tawhidam awalam yaraw ndax gisuñu anaanaka nun xalax naa bind nanu lewum ñee leen li ma amilat ci la jëf na ko ay dina ay kattan sunu anaaman jiddikat ba tey ndax duñ mën a seet di fekkali kattanal yàlla ba xam ci ak wéetam jigi kët ni mu leen bindal te maa ko jëfal sama bopp amul bokkaale amul aji di kët mooy gëlëm ak nag ak bëy xar boobu ñoom maalik wane way takk lañu laa ci judi kër yooyee ma may leen judi kër yooyee ñu moom ko te ku ci nekk takk na la xam ci jub jaar gay lu ci waaye rëy rëy gétt xam na lu mu ay nag borom gëlëm yi noonu borom bëy yee xar yi noonu wasalal naa tan tàggat leen lawum ñeex leen fa mi naa tukke ci judi kërie rakkoo buuma ak war seen wa mi naa tukke ci ñoom yàquloo lañuy lekk man yàlla ma tàggatal leen judi kët de suñ bëggee war yi ñuy war ñu war leen suñ bëggee rey lekk nit ñu tër rendi wala um ñeen la leen fi aac ñoom mën naa fi waaye njëriñ yeneen te am nañ ci yeneen njëriñ mooy suuf maag ak naan waaye ak meen soow ma ñi di ko naan afala yaskuruuna sant fi ñu xéewal ak ci bind lii man mi def lii duñ ma sant xam ne ki def lii kenn la te wéet na te moo xeeyoo jàmm beneen tegtale ngoog mu ne fàng ñu jàmm moom yi wax ci fëlëg asamaan fi xam na ñu ñu ko réere waaye juri kët gaa ngi yàllaa leen bindal gëléem ak nag ak bëy ak xar leen tàggat ba soo bëggee war jàpp war soo bëggee rey jàpp tër rendi soo bëggee rott taxawal rott suy dund yaa ngay am ngirtu la suuf ma wabar wa kawar ga ak soow ma ngeen di naan loolu yéen ko def tàggat gi ñu tàggat kët yi parce que seeni safaan pour nga xam ne yàlla yàlla leen tàggat soo bëggoon jàpp njamano ci ba wala ñay da xam ne gëléem yàlla ko tàggat da soo bëggoon jàpp kéréel wala badool wala mbill da xam ne bëy yee yàlla leen tàggat de xataa soo bëggoon jàpp jokkeer wala naat da xam ne ganaar gi su ko yàlla tàggatu doon doo ko mënal tus de moo duñ sant xéewal ak yàlla ba taxasoo ñu jàpp min dooni laay dudi yàlla nag aliatan ah, ay yàlla yooyu yëpp ñu wàcc fi yàlla nag dem sàkk xere bi ñuy jaamu laa lam bo ñoom ñun laa lam ndax ñoom ñun toroona def na tere leen dugal laa yastationa xàttan ci ñu nasram ndimbal seen woom ñoom jundun ay leen lañ yu ñee leen moom ba doon yu ñu teewaan ak ñoom yooyu yëpp ñu wàcc ci yàlla mi def loolu dem takk ay xiram di leen jaamu su amoon xol-xolam dana tàng loolu moom yàlla te yooyu ñuy jaamu duñ dara mënuñ leen defal dara mënuñoo defal seen bopp dara waaye ñoom ñëpp danañ ànd ak seen yàlla ñoom dugg safara duñ ko mën a faj de wala yox ko bu jàqaloo la yow liñ ko bu jàqaloo la yow yonent xawlu wax seen maa la duwul ab yonent bul mer liñ naa yàlla yónniwu la loolu bu mu la naqari dinaa naka nun naa la mu danañu xam maa ngi suroona danañu nëbb ko maa ngi naa la danañu feeñal ko de man yàlla xam naa seen mbóot xam naa seen ak feeñ li ñuy wax yépp ndëng rek a tax ñu di ko wax waaye jàpp ñu ci seen xol de xam nañ ne yonent bi yàlla nga de wala mu yaral insaan moo demoon ba ca dugoo ba mu gas bàmmeel ba jot yax yu fu nax ñëw poñete ko ci kanam yonent ne ko ana ku mën a dekkal lii gannaaw bu mu sa borom ne mën naa dekkal yax yu fu nii sa borom nar na de buur ne awalam yara ndax xamut linsaanu ubbay wala linsaanu haasi anaa naka nun xalax naaw bind nañ ko mu nut fatin mu tukki ci ndoxam man yu moom moom mi xéem dekkal yax bu funux dafa fàtte ne ci ndoxam man yi la ko yàlla binde ba mu jël ko muy nit ku dëgër fay saa am si la fekk woo moom xas yi mun tat juqulwaale la gannaaw ga yàlla bind ko ga muy doomu aadama ju mën a wax bind ak doomu aadama li ci gën a xéemu mooy yàlla def ko muy wax wax ju fasaaxa jaxag ci mën a xuloo taxawal saw lay wu bit menn bindee faagut ci loolu moo ci jël ndoxam maniyu bind ko def ko mu dig nit waxuma mu matal ciram yi ak bind gu yéemu bi mu bind doomu aadama waaye mu def ko mu am xel am làmmiñ wuy wax ba léegi mu am doole taxaw di xuloog yàlla far lu xéemu la te lu tegtale kattanu yàlla la lim def ci nit ki yëpp waxa ci gën a moo tax yaaram ne nit yaari genn wàll la làmmiñam ak xolam li ci des yëpp deret ak yàpp rek la moo wax ci nga xam ne moo ràññale nit ki ak ndunda di ci def ñuñ man ci dañuy wax linsaan mooy xayawaanu naafiqu ndundat luy wax doomu aadama rek a jagoo di wax ci mboolem yàlla bind moo ki jàpp ndoxam ma def ko muy waxambaane muy cataŋ cataŋi loolu doyut muy wax kooku mën da gàkkal ku dee wa dara tam def la naa ñaan masalan lépp wana seetam fàtte xalqoo bindam nga muy dem di léebal yàlla di indi yax yu funox naa ana mën a dekkal yax yu funox yi te fàtte ne moom ndoxam ma nii lañ la woon bind ko léegi muy nit ki xaala wax na mu ne man yu yi ana ko gën a mu dundal ale saamay yax woyee te ñoom ram yi mun way funox lañu mun a ana dundal yax yu funox kul waxal yu yi àddina dundal ko ala si kàkka an sa sosoon na mu ko wala maratin jënjël bi ak yoon de bu waxee ne kuy dundal yax yu funax tontu laa ngoog ka ko sosoon te nekkutoon di dara de sos lëf te nekkut di dara moo gën a jafe fuuf delloo si loo xam ne amoon na de woo moom buur alimun aji xam la mu di kulli xalqin ci gépp bind yàlla lépp lu aji ci bind loola xam na ko de muy fasale muy luñ lëm moo tax ba mu bind doomu aadama mu jóge ci ndoxam maniyu mu boole ci moom yi mu boole ci moom yépp ci ay cosaan yu bokkut ba noppi may ko mu mën di wax ka def loolu mën naa dekkal ku dee doomu aadama buy dund am na yeneen njar deret ji bokkut ak balxam bi bokkut ak safaaw bokkut ak sawdaaw doomu aadama mën naa mer be mel ni safara wuy tàkk danañ leen saraal saraa bu gën a guddi ci doomu aadama ak doomu aadama ni muy foor yëpp doomu aadama fi gën a ñàkk solo na manam manam yëpp ñu yaayu ci man manab yàlla rek lu yàlla defut dara ci moom te doomu aadama njool beenam lan la loxom ma niyu rek mujjam lan la médd rek ñu ñëpp séexlu ci diggante bi itam fu mu toog ay tojalañ ci biitam doomu adama waxuma dara waaye su toogee ay fan sanguwut sax daldi séexlu boppam loolu moo la wan ne doomu adama war da réylu de xooram gi yëpp day borom bi rek ko xooral waaye gémmiñ gi sax soo amee bésab lëm nga lax sa cuwuloo sa gémmiñ sax di la xasew sa bët noonu sa yaram yépp boo sa nguut di xasew ak ab tëddim foo tollu ay tojalan ci sa biit te ci medd nga jëm te ci mën yu nga jóge woon loo rëyee amula benn fooraay lu may gëm yàlla topp yàlla rek allati yàlla mi nga xam ne jaara bind na mu lakkum ñeereen mi na sajari ci garab laxdari ga de aji tooy naaran safara doomu aadama safaraa ngi ci moom bu meree nga koy xam wante su fekkee xam-xamam jotiwut foofu na seet garab gu tooy garab gu tooy boo ci forforoo rek safara dal di garab gaa ngi tooy ndox a ngi ci yaramu garab gi ga xob yaa ngi tooy te terewut safara ngi ci ndox moomu ci garab gi yàlla nga ko booleeg safara ci garab gi ci wenn waxtu ka loolu mën da dekkal ku dee te nam defe safara ca garab gu tooy ga te daqoonte wut ak ndox ma ca nekk noonu la defe safara itam ci jëmmi doomu aadama ji safara ci garab moom mën nga koo xam boo foroforo léegi bantab kuréel soo ko tegoon léegi fa moroom ma di ko ca foroforo safara fay dal di juddu léegi ñun def nañ ko ba tey fay taam ti la fekk tuuqi dina da ngeen taal mi nu tukkee ci moom su ko defee rek nga dali taal ci safara woowu nga xam ne mi ngi génne ci garab gu tooy ni mu defee safara ci garab googu noonu la defee safara itam ci sa jëmmi bopp ji moo ki mën a boole ndox ak safara ci jenn jëmm te duñ yëgoo kooku mën da dekkal ku dee awalay sa lëf yi a déet kaaka xalaqa bind na mu samawaati asamaan yi juróom yaar wala daal suuf juróom yaar bi xaajal muy aji attan alaan yaxluqa bu mu bindal mislahum kem seen moo ki bind asamaan si tiim ñu bind suuf si ñu dëkkee ci bind yaari wu rëy yooyu mën nga bind lu doomu aadama rek ci tuutaay bale anaam tontuñ ko mu tontu boppam woo moom alxalaaqu mooy aji bind alaali mooy aji xam lépp lépp kooku xam-xamam amut dayoo kattanam amut dayoo lu ko soob rek loolaay xam inna ma amruhu naka mbidam iza arada ndem na mën a mu seen amal ak lëf an yaqoola mooy mu waxat la ñeel ko mu nekkal fa yakunu te dana mu nekk de buur boobu lépp lu mu bëgg rek kun lay de mooy borom kun fa yakun wa subhaanal ladi tudd na ma sell buur ba nga xam ne bi yadihi aji nekk la ci kattanam malakootu kulli shay'in nguur ak lépp lëf pour jox na def na delloo leen lay ngeen tudd naa sell yàlla mi nga xam ne nguur ak lépp lëf ci loxoom la nekk te ci moom ngeen di dellu jëm de naa dégg ngeen li tax yonent ne lëf lu nekk am na xol xolab alxuraan moo di yaasin <coughs> yaasin a ngoog mooy xolab alxuraan diina tas tasab diine <clears throat> gëm yàlla ak wéetam gëm yonent bi ne yàllaa ko yónni gëm alaaxira xam ne danga dekki ñuy saablam fay la sa jëf dem xiw la ndemaay yett yooyu mooy diine yépp yaasin bidal na ko bidal goo xam ne moo raw wépp saar moo tax ñu ne lépp lu nekk am na xol xolof alquran mooy yaasin moo tax yonent bëgg na ne jàng leen yaasin te seeni niiw nit boo xamee ne dara desul lu mooy ma ngay dee nga xam ne néew na doole mënatut a def dara amul lenn cëram loo xam ne mën naa jaxital ci dara làmmiñ wi sax dafay lott ci wax bu boobaa soxla na nag gëm yàlla ga gën a dëgër te suñ jàngee fi moom yaasin di lee mënu ko jàng sax suñ jàngee fi moom yaasin mu dégg pas-pas yi nga xam ne say yaasin làmboo na ko ci wéet yàlla ci dëggug loolu dana ko yokk gëm yàlla moo tax ñu bëgg jàng yaasin fi kuy dee koo xam nag ne yaasin mooy jàng na yaasin ji mujj ak dee am dañ koy nàndal ridwaan dafay dal di ñëw jox ko naan gu jóge ci aljana mu naan xam ne bu muy dee ma nga mandi suy dugg ci bàmmeelam ma nga mandi bu dekki ëllëgit ma nga mandi luñ koy fang itam nga mandi de yaasin lépp luñ ko jànge rek muy loola yaasin ci jaam bi daal wàcc waaye ci borom bi